janiha ak yooyale muy suñu monnaie locale yi livre sterling rouble ak pesos ak ñoo ñële ñoomin dalasi ci suñu mbokk Gambia yooyu gisoon nañ façon alal yooyale tiroir numéro un walillahi alhamdu wal minna tiroir numéro deux az-zuruu wal hububu wa thimar mu jëmoon ci euh, les produits agricoles ci mbay mi yooyu gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna ginnaaw loolu gisoon nañu li nga xamante ne moo jëmoon ci wàllu al an'am muy jur gi di les les bestiaux min al ibili wal baqari wal ghanam ay al ad-da'n wal ma'z ah wadda'nu wal ma'z yooyu gisoon nañ leen muy li jëmoon ci xar yi noo géléem yi nag yi yi nag yi xar yi ak li nga xamante ni ñoom ñooy bëy yi ginnaaw loolu gisoon nañu beneen façon alal yi te moom lañu jeexaloon ci jataay bi ñu génn hmm?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 est-ce que yaa ngi fàttale ko loolu am na seen benn mbokk mu ñëwoon def intervention gaaw ngir yonent bi aleyhi salaatu salaam eh, é bi bu mu dem muy seydina Ziyaad ibn al-Haaris as-Sudaa'i as-Sudaa'i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 subhaanahu wa taala dëgg la moo ko waxal boppam te saar boobu gisoon nañ ko ci ghazwatu Tabuk gisoon nañ saar bi yépp suuratu tawba waaw début bi njëkkewuñ ko woon a gis lépp amee après ba ñuy gis li jëm ci baraa ca yónni gi mu yónni Seydina Siddiq mu dem jiite ji ak gi mujj nañ complété saar boobu yépp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 ci àtteb yonent wala xayri ku caagante ku dul moom alayhi salaatu wasalaam ak yonent ma fi sadaqa ci zakat yi moom mu ne buur yàlla wóoluwu ci kenn waaw julli moo gën a foor buur yàlla yonent mi alayhi salaatu la bàyyi mu leeral kook yooyu ah koor mu leeral ko yooyu mu leeral ko mais bi ñëwee ci zakat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 diineem ji ah kenn du nangul kenn dara te du nangul kenn as lëf dul moom nga jaar ci bunt yonent bi aleyhi salaatu salaam man ataa ar-rasuula faqad ataa Allah ah ku topp yonent bi salaam buur yàlla nga topp qul in kuntum tuhibbuuna Allah fattabi'uuni yuhibbukum Allah ah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 waaw mooy buntu yàlla bi fi ne ku ci jaar di nga àgg ku ci jaarul hein doo gis la ngay sàkku walal baabaatu doo gis buntu ba waaw kon loolu la moo tax lenn la suñu borom alquran ji suñu borom ci boppam nee na waxu yonent bi la alayhi salaatu wa salaam innahu la qawlu rasulin karim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 day tekki tamit yonent bi alayhi salaam comme ni ko lenn ci mufassiruna yi wax moom waxam la voilà la qawlu rasulin karim ah waxu yonent la boo xam ne mu tedd ndaw ku ñu yónni ku tedd zu quwwatin borom kattan la inda dil arsh allahu akbar fa buur yàlla subhaanahu wa moo tax <laughs> makin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 innama sadaqaatu lil fuqaraa'i wal masaakiini wal aamiliina alayhaa wal muwallafati quluubuhum wa fi riqaab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 yéeg ci géléemam yonent ma lay saab saab ne ko wàccal mu ne ko duma wàcc lu dul ga assuré ma que ni lii li kii lim wax dëgg la ko yaa ma assuré mu ne ko waaw wàccal mu wàcc ah mu may ko dele mu ne fa di saytu Makka Safwan ibn Umayya ibn Xalaf ah après taxul woon mu tuub nekk noon ba bi ñuy dem Hunayn bi ñuy joxe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 wa fi riqaabi wal gharimiin wal gharimiina ñoo ci tegu wal gharimiin ñooy ñi nga xam ne ay det lañu am waaw asxaabu duyuun mooy asxaabu duyuun borom det yi wal gharimiina mooy ñi nga xam ne ay bor moo leen moo leen sonal borom bor yi yu metti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 ñooñu lañuy jox zakat kon kenn la alquran di ko tudd bi mu ne innama sadaqaatu wax nañ la sadaqa sadaqa bokk na ci turu zakat yi xul min amwalihim sadaqatan mooy zakatan tutahhiruhum biha wa tuzakki tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim inna salataka sakanun lahum ñan la njëkk a tudd lil fuqaraa yi fuqaraa jamu faqir plurielu faqir ah kon un fuqaraa jàppal un wal masaakiin muy plurielu miskiin singulier bi mooy miskiin pluriel bi masaakiin deux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 Ah, kon ñu ngi fuqaraa woon masaakin de amilina lay trois muallafati qulubuhum quatre riqaa wa fi riqaabi cinq wal fi sabilillah mooy ñi nga xam ne ñoo nekk ci toolu xare champ de ah toolu xare yi lislaam yi waaw fi sabilillah laa moom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 déedéet ar-rajulu yuqaatilu hamiya war-rajulu yuqaatilu shujaa war-rajulu yuqaatilu li yura makaanahu inda an-naas ah ah ñii ñépp ku ci nekk fi sabilillah mu ne man qaatala li takuuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa xeex ndax ñoom mooy le guerrier c'est un waa ji vraiment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 baatub yàlla di shahaadatu an laa ilaha illa anna muhammadan rasulullah loolu gën kawe fa huwa fi sabilillah comme moo nekk ci sa yoonu yàlla kudul kii bokkoo ci kon wabni sabil non wa fi sabilillah mooy sëccéem bi yoonu ñi nekk ci xare wala ci toolu xare wala ci la jëm ci looloo préparatif yeeg yooyu la wabni sabil sabil waxoon ko woon sànq sànq waxuñu ko